waaye boo déggee ñu ne suuratul qalami kese moom la moon suñu boroom ñëwoon nañu tàmbali woon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci jataay bii ñu génn suñu boroom kon di wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ci septième verset bi di juróom ñaareelu aaya bi ñu war a gis juróom ñetteel bi kon bi nga xam ne ci la doon wax ne sa boroom de mooy ki xam dëgg-dëgg ñi nga xaman ki ka xam ne moo sànk wëlliif aw yoonam ak ki nga xamante ne mooy ñi nga xam ne ñoo jubu te ku nekk ci yoonam mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam fala tuti'il mukazzibiin bul déglu bul topp te bul dégg di bay topp di leen may nopp sax al mukazzibiina weddikatu yàlla yii di waa Quraysh ak ñi mel ni ñoom yawit jullit bi boo bëggee dem ci yàlla da ngay tëx tëxal ci wax yi nga xam ne ñi nga xam ne demuñu ñoom bu ñu la tardeel waddu gis nga ñii xam nga waa Quraysh ñii lañ lañ bëgg li tax ñu topp la di la wax saa su ne di la weddi lenn kese lañ bëgg waddu law tudhinu fayudhinuun ndax nag yàgg nañ koo dig ay mbir naan ko bàyyil sa diine ji wala boo kaay jaamu suñu diine jii benn jamono ñun itam mooy li ñu ne rek ñun waa Quraysh nga doxal comme ñun ñun itam bu beneen jamono jotee ñu doxal suñu borom ne bu leen leen bu leen leen topp ta leen faale def loolu boroom bu mu ne waddu ñoom de dañoo mébét mébét law tudd hinu boo nooyaloon yolomal tuuti sa diine ji am yi la sa borom digal te ñoom neexu leen nga wàññi leen bañ leen koo wax wala bañ koo jëfee fa yudu hinu na bu ko defee ñoom ñu wàññi tamit mbugal yiñ leen di teg ak xas yiñ leen di wax ak li nga xamante ni nii mooy weddi giñ leen di weddi loolu la mooy ne daal ñoom loolu la daal mooy daal boo yoromalee ñu ne tam ñu yoromal tuuti suñu boroom nag ne bu leen topp de te wala tutin kulla hallafin mahin waaye bul topp képp koo xam ne ci ñoom ak képp koo xam ne lii may bëgg a wax mooy ay jikkoom kulla xallaafin mahin képp koo xam ne giñaakon la mahinin te doyadi hamazin man a ayibal nit ñi ci ci làmmiñam mashyaa'in binamim nga xam ne jëwkatu nit ña mooy day jëw nit ñi rek moom daal bu gisee nit ki dinañ ko ŋàññ bu demee mu koy jëw mashyaa'in doxaakoon binamimin ci rambaaj jaxase nit kese la fi newee mannaa'in lil xayri alal ji ko borom bi defal ay xéewal ngir mu man cee dimbali boppam waaye yor ci boppam dimbali ci jaam yi du ko def man naain aji xañaakoon la terawaakoon la lil xayri ci xéewalu alal ji ko borom bi def kenn du ko jot mooy ñi ci am xaq duñ ci am dara boo leen nee zakat ñu naan waaye way zakat man man di ut ay lay ngir wax ne moom manu koo génne ñi ñàkk bu ñëwee di leen laaj même ñi nga xam ne sax moo leen war a dundal day day fell ci seeni xaq ndax nay man naa lil xayri aja moom aji xañaakoon la boppam ak nit ñi lil xayri ci xéewal gi ko boroom def alal ji ko boroom di jox waaye it dafa xañe boppam li nga xam ne moo yiw tuukóor mu'tadin asim ba pare nekk koo xam ne jalgatikat la tooñkat la mooy ni day fekk nit ñi daal di leen tooñ asim bakkarkat bu mag tullim ba'da sa zanim mu nekk koo xam ne biiram denn jikko bu rafet newu ci nit la koo xamante ne nii benn jikko booy naw manu ko amu ko ba pare naqaree nekkal ñaaw lam nañ ba pare nag lekkkat la boo xam ne moom daal noos kese ko neex yaram wi nes nit ñi ko koo xamante ne biiram dara rafatu ko moom ñaaw ko la def ba'da zalika ginnaaw loolu lii lépp nag zanimu moom daa nekk nit koo xamante ne nii fañ koy askanewoon ne fa la bokk nag bokku ci nga ne ah loolu mooy lan ne lii c'est que sa borom am ko muy wax nii nañ continuer léegi dinañ ci ñëw mu ne waa jooju an kaana daa maalin wa baniin mu ne boo gisee mu ñenee def yi lenn kese la parce que daal dafa nekk daa maalin koo xamante ne nii borom bi yakkal na ko ci ndabu alal may na ko alal ju bari wa baniin ak ay doom loolu daal moom daal loolu ba mu amee alal xam nga nit innal insaana la yatghaa an ra'aahu istaghna borom bi nee na gis nga nit muy yéeféer bi ak képp koo xamante ni rek jullit nga ne waaye da ngaa yor jikko yéeféer bu mel nii wal iyaazu billaah lool moo lay dal mooy ne nit ki da koy gis mu nekk koo xam ne ku beew la jàppe nit ñi daal dundum nit ñi mooy bakkanu nit ñi ak nit ñi daal mu jàppe ñoom seenu seeni bakkan përëm la moom mu jàpp boppam ne mooy wurusu ngalam nag ba pare xeeb nit ñi daal commencé am alal jàpp nit ñi mel ni daal nit ñi ay ay fobeeru kaay lañu mooy ñoo xamante ne bu ko neexee daal jaarale ci ay tànkam pompe sànni mel ni ay serviette wala ay mouchoir moom nag mooy ndax lan ndax alal jum am ci itam li ko xam ne nii lenn kese la mooy an kaana daa maalin wa baniin mooy daal alal ji ma ko defal daal moo tax mu foog moo gën nit ñi di leen tooñ ñaaw jikko ku wax mu jàngi la ku kii mu duma la wala nangu sa mbir ci ndax moo am doole moo xam ni yor waar wa baniina te am na ay doom yu bari yoo xam ne yu mën a taxaw ci wetam di ko jàppale ida tutla alayhi bokk na ci jikkoom waa ji nii ida tutla alayhi ayatuna bu ñu ko jàngalee suñu aaya yii di alquran qaala mu naan way asatirul awwalin ah lii waay woon waxtaanu nettaleen nit ñu yàgg ñu kese la xam nga ne lool amul ay léeboon la léppoon amoon na fi ndaanaan suñu boroom nag kii muy wax nii laata ñuy ñëw mooy boroom xam-xam ni dañ ne kii al-Walid ibn al-Mughira la niñ tuddoon ci jotaay bii weesu moo dajale woon paabu Makka yi ba ajja doon jege ne leen wax leen ndax waaj a xew ñu ne ko moo yaa Aba Abdi Shams ban problème comme ni ñu ko waxe woon mu ne leen ak jéegi jege ta kat suñu waaji yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañ ci jublu woon mu ngi fi nag di wax lii muy wax nañu dëppoo ci kàddu liñ koy wax ñii ne majnuun dof la ñii ne moom taaxuraankat la ñii ne moom gisaanekat la buñ ci wax mu ne bu leen ma fontoo ba mu tuddi mu ne leen ah nañ leen wax ne rek moom daal moom daal jabarkat la ndax moo gën a jege léegi nag ni ngeen koy layale da ngeen naan ndax day tàqali keeg doomam diggante nit keeg rakkam ak wala magam mooy kooku noonu nag moom la suñu borom doon wax mooy ne moom daal dafa newoon Quraysh moom am alal bari ay doom ba pare jàpp ne nag loolu moo taxoon sax mu doon permettre boppam di wax naan borom bi naka lay yónnee jirim bii jirimu Abu Taaki Abdul Muttalib bi te man ma nekk fii di kilifaay waa Quraysh ak Abu Mas'ud nekk fële ca Taif suñu borom ba pare nag tegoon ci manoon a tooñ di tooñ di leen liggéey loolu nangu jël seen liggéey te du leen fay ba pare di leen kókkali di kókkali nit ñi suñu boroom nag loolu lay wax ne waa moom kan moo ko may lool lan moo ko permettre lan moo tax mu am sañ-sañu di def lool lu dul ne an kaana za maalin wa baniin suñu borom nag bi mu wàccee lii nag moom nag problème bu rëy daa am ci moom ndax zanin bi moo ko ci gën jaaxal mooy ne gaa yi moom ñoom gaa yi dañoo jàppoon ndax baayam da ko mooy du jàppe woon doom ki koy askaneel ndekete yoo moom juru ko alxuraan leeral ne nag moom noonee la mel moo tax am ci boroom xam-xam yi mawlaana ibn Abbaas wala keneen jàppatuma exactement allahu alam mu naan man de masuma gis ku alxuraan ŋàññe ni ku boroom bi ŋàññe ni feeñal ay ay ay ay